wa an ibni Mas'uud radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa hasada illaa fi ithnatayn rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu alaa halakatihi fil haqq wa rajulun aataahu allahu alxikmata fahuwa yaqdii biha wa yuallimuha muttafaqun alayhi kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu dikkal ñu ci eh, buntu bii ñu nekk dembali woon ko en tout cas wàllu xadis yi suñu jotaay bii ñu génn te xadis biñ gisoon muy chapitre deux cent quarante et un baabu fadlul ilmi xadis bi mu mujjoon gis mu doon mille trois cent soixante-seize mu ne woon wa an Mu'aawiyata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi xayran yufaqqihhu fi ddiin walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille trois cent soixante-dix-sept mu ne wa an ibni Mas'uud mu ne mu ngi jële ci doomi Mas'uud ji di Abdallah ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne moom la di Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena laa xasada amuluk eh, ñee ñeetaate waaw amulum ñeetaate illa fisnatayni moo do al imam ne al wal muraadu bil hasad al ghibta du iñaan de waaw liñ ci jublu fii mooy ñeetaate wa huwa an yatamanna mithlahu ca suuf te loolu mooy nit daal di mébét am yàlla may ko lu mel ni lu baax li diw am waaye du mébét mukk mu toxoo ci moom kon mu ne laa hasada amul ñeetaate illa fisnatayni lu dul ci ñaari mbir wala ñaari nit ñoo xam ne ñoo jarañee rajulun ku njëkk gi góor la aataahu llahu borom bi da koo jox maalan alal fa sallatahu alalam joojee mu daal di koy sëmbërtal jëmale ko ala halakatihi ci li nga xam ne mooy di ko dépenser fil ci dëgg waaw jël alalam joojee daal moom daal liñ ko xirtal mooy ci lu baax rek di ko def ci yoonu yàlla yi yi nga xam ne ca lay ame ngërëmu yàlla kooku moo jarañee yàlla may ko alal ju bari waaye alalam ji lépp lu mu ci génne luy luy waral ngërëmu borom bi la allahu akbar kenn ngoo wa rajulun beneen waay bu jarañee ataahu allahu alxikma borom bi da koo jox xam-xam allahu akbar la science daal di koy accordeel jox ko ko jox ko sagesse xereñ téef fa huwa moom yaqdi biha waaw mu koy doxe hmm? bi ci àttee di ko dunde waaye bu gisee ñoo xam ne mën na leen cee jariñ ak ñoo xam ne war na leen cee àttee ci xam-xamam boobee mu def ko wa yuallimuha te mu koy jàngale bañ a jàpp ne moomeelu boppam la ba bu faatoo ñu naan sawaay bu daa bu faatoo comme bibliothèque bu kii la te jàngalewul dara loolu amul njariñ hadis bi muttafaqun alayhi xadis la boo xam ne al imaamul Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo la ca suuf al imaam da cee tegoon al muraadu bil xasadi al ghibta wa huwa an yatamanna mithla wax nañ ko léegi. xadis bi nag romboon na ñaari yoon gisoon nañ ko njëkkoon nañu ko gis eh, fi nga xam ne mooy xadis 544 ci chapitre 60 baabul karami wal juud wal infaaqi fi wujuuhil xayri thiqatan billahi ta'ala. mu doon xadis bu njëkkoon ci buntu boobu mu doon cinq cent quarante quatre gisoon nañ ko foofale wallahu taala alam waaye gisaatoon nañ ko alhamdulillah chapitre soixante quatre baabu fadlil ghina shakir wa huwa man axada almaala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihi alma'muuri biha gisoon nañ ko xadis cinq cent soixante onze mu ne woon waan abdillah ibn mas'ud radiyallahu anhu noonu di woon ko xoon nañ la xadis bi na ñëw dina ñëwaat une dernière fois mille trois cent soixante-dix-sept moo nekk nii hadis bi tay lay mujjee ñëwaat ci téere bi fii mooy mujjeenteelam walillahi alhamdu wal minna kon lépp lees ci waroon a wax waxoon nañ ko ci bu njëkk ba ak yooyu léegi nag da ngay dellu foofu xanaa buñ amee luñ ci yokk rek mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la am suñu bunt bi di baabu fadlil ilmi nga buntu bi wax ngëneelu xam-xam yeneen ci bari saa saam di nga xamal ne ñi jarañee mu boole ci ñaar ñi jarañee mu njëkke ki nga xam ne moom la boroom bi euh, ki moo mooy mooy ki mu teg ñaareel position ki nga xam ne boroom bi da ko al xikmata mooy xam-xam voilà mu ne kooku moo jarañee voilà booy ñee ñeel borom xam-xam buy doxe xam-xamam te di ko jàngale kookoo jarañee moo dox bii weesu ñu ne la yow bu la yàlla ubbilee foo xam ne sa yoonu yàlla la waaw dëgg la booy ñee ñeewal boroom xam-xam wala boroom alal joo xam ne ak képp koo xam ne mu ngi ci yiw te di ko doxal te yàlla tax waaye yow bul xeet lim la defal foncel da nga jëm ci moom te xam ne te yoonu yàllaa ngi wallahu taala aalam alimam alhafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci ñaareelu xadis boo fàttale ko bi ñuy jeexal xadis yi ci jotaay bi ñu génn waxoon nañ ne ñetti xadis yi ñëw nii yépp yu ñu gisoon loo pare xadis bi ci tegu mooy xadis mille trois cent soixante-dix-huit wa an abi Muusaa radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalu maa ba'athani llaahu bihi minal hudaa wal ilmi kamathali ghaythin asaaba ardan فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجارب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها وأصاب طائفة منها أخرى innama hiya qi'aanun laa tumsiku maa'an wa laa tunbitu kalaa fadhaalika mathalu man faqiha fii diinillaah fadhaalika mathalu man faqiha fii diinillaahi wa nafa'ahu maa ba'athani llaahu ta'aalaa bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bi dhaalika ra'sahu wa lam yaqbal huda allahi alladhii ursiltu bihi muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadis bi mu ne wa an abi Muusa mu ne mu ngi jële ci sayyidina wa mawlaana abu Muusa di al-Ash'ari Abdallah ibn Qays eh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lan la wax moom Seydina Abu Muusa mu ne annahu qaala nee na qaala nabi mu ne qaala wax na nabi yonent bi alayhi salaatu wa salaam matalu misaalu maa ba'athani Allahu bihi min al-hudaa misaalam li nga xam ne moom la ma yàlla yónnee ci jub ci njub wal ilm ak xam-xam kamasali ghaysin day mel ni misaalam bu ma leen koy misaal mooy misaal taw boo xam ne day ñëw di wallu jaam ba taw ba ñëwee nag asaaba ardan dafa laal ab pakk ab suuf bu yaatu waaw la taw bi wàcc taw bu baax sax fa kaanat minha ta'ifa comme que suuf sa dafa yaatu am na benn wàll woo xam ne ca suuf sa tayyibatan bu teey la fa kaanat minha ta'ifatun tayyiba wàll woo xam ne ca suuf sa foo xamante ne côté boo xam ne bu teey la bu baax la suufam nangu qabilatil ma nangu na ndox ma ndox ma wàcc ci kawam fa ambatatil kala daal di mu daal di saxal li nga xamante ne mooy caawa mi wal usba ak garab yi al katira lu baree baree baree bari loolu benn wàll la waaye suuf sa dafa yaatu la wax beneen côté bi nag wa kaana minha ajadib waaye am na côté boo xam ne ajaadib la fii leeralu ajaadib waaye bañ ko gisee ca bañ ko mujj woon gis euh, foofu euh, ajaadib mooy benn fàkk la suuf la boo xamante ne nii euh, du du moom day ab kekk la boo xamante ne nii moom lan la nan nan la ko misaale voilà boo xam ne bu wow koŋ la <laughs> waaw mooy ajaadib am sakatil moom nag téye na ndox mi waaye ndox mi du jàll ci biir da koy téye noonu rek kon dara du ci sax kon bul yaakaar ndax ngir mu sax ndox wax sax ndox mi du dugg ci biir suuf si di saxal gàncax bi dara man faa sax waaye bii da koy téye da mel ni benn perron rek le suuf sa mel comme kekk yooyu waaw téye na ndox mi nag waaye boobu même bu dee saxalul dara fa nafa allahu bihannas ndax nit ñi buñ ñëwee dañ fa fekk ndox mi borom bi daal di ciy jariñe nit ñi jaare ko ca ndox moomee ñu man cee jëfandikoo fa sharibu ñu man naan bi minha ca ndox ma wasaqu waaye ñu man caa nandal seen seen jure wa zara'u ba pare bay di ci ut di ci tànk ndox di ci xëcc ngir def ci seen suuf ngir mën a bay waaw ñaareel a ngoog wa asaaba ta'ifatun minha waaye wa asaaba ta'ifatan minha ndox mi laal beneen wàll ci ci ci ci foofu waaw ci suuf soosee nga xam ne wax na la ñaari côté yi beneen bi nag laal na beneen boo xam ne innama hiya qiyaan qiyaan mooy pakk la boo xamante ne nii bii moom moo rawub dër waaw waaw bii moom laa yumsiku ma am moom moom moo niroog perong sax bee mooy sauf que bii bi nekk dafa retax mooy dafa am benn pant xam nga bu dee dafa plat dafay dafa tal même bu dee ndox mi lu jàll dina ko téye bu nit ñëwee man see jariñoo mais bii fi nekk dafa pant nga xam ne lépp lu ci dal non seulement du ko téye waaye du fa taxaw day wàcc waaw mooy tiyaan laa tumsiku maa du téye benn ndox wala tunbitu kala te tamit du saxal benn gàncax benn caawo léegi nag ginnaaw bi ñu joxee lii mu ne fa zalika masalu man faquha fi diin misaal mii ma leen jox ci gàncax gi ndox mi mooy misaalam ki nga xam ne borom bi may na ko xóot xóot dégg dégg bu sew ci diine fii diinillaahi ci diine yàlla yi wa nafa'ahu mu jariñ ko ma ba'athani bi mu daal di koy jariñ li nga xam ne moom la mboroom bi tabaraka wa taala daal di yebal fa alima mu xam wa allama mu jàngale waaw mooy ndox yi nga xam ne waaj wàll yi nga xam ne dañoo téye ndox mi bii moom saxal ci ay gàncax nit ñi di ci jariñoo waaw nga xam ne moom ci boppam mu ngi ci mu ngi ciy naat ba pare nit ñi ñëw man cee am waaw mu am alkala awal usba al kathir beneen bi moom non seulement mu téye ko waaye nit ñi di ci jariñoo mu ne wa masalu misaalam nag man lam yarfa bi dhalika ra'sa mooy ñaari njëkk yi ñoon ñu baax lañu waaw waaw kee téye ndox mi di ci di di ci sax waaw ay gàncax di ci sax lu bari nit ñi di ci jariñoo kooku moo gën a màgg waaye keneen ki téye ndox mi nit ñi di ci jariñoo te moom téyewaale na ndox waaw mooy ci nga xam ne ñooñu borom bi may na la ak dégg ci diine ñu ciy xamale ñu ci xame te di ci xamle waaye nag ku mujj ci mooy xiiraan googee nga xam ne du téye ndox te du saxal dara moom mooy misaalu man ka nga xam ne lam yarfa misaalu nag man la lam yarfa bi daalika ra'sa faalewut yooyu yëkkatiwul boppam sax di ci jëme yitteelu ko du ci yuppamte ko sax di xool waa lii moom ndax am na njariñam déet loolu du affaire am kanta akooku noom walam yaqbal te nanguwul njubug yàlla gi mooy ki nga xam ne diine yoonam new ci mu ne alladhi ursiltu bi nga xam ne moom la ma yàlla yónni loolu mooy lan comme waxoon nañ ko fële yaataloon nañ ko nag xadis bi gisoon nañu ko muy xadis cent soixante-deux lañu ko gise woon mu doon chapitre seize baabul fil amri bil muhaafazati ala sunna wa adabiha bi mu defoon as-saabi anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi soo sallam inna mathala ma ba'athani ma loolu foofu lañ ko gisoon waxoon nañ leen ne ñëwaat xadis mille trois cent soixante-dix-huit te mooy bu mujj bu ñëw mu ngi nii lii xadis bi lan lay wax mooy yonent bay saasaam dañoo jox ay misaal day jàngale par des misaal par des exemples ci ay façon ñoo xamante ne mooy moom li ko yàlla yónnee mu indi ko fi par rapport ak nit ñi ko ko nangu ak ki ko nangoo ki ko nanguwul nañ lañ man lan mooy seen misaal loolu la wax mu wax ñu kenn ki mooy ñaar dafa jox ñaari benn pàkk bu bu yaatu suuf su yaatu mu joxe ci ñetti ñetti ñetti partie ci ci ci ci ñetti wàll ci suuf soose benn bi mooy dafa nangu suuf su teey la nangu na ndox mi ba pare saxal gàncax ak ay ay ay ay ay mu bari nga nañ ciy jariñoo beneen bi côté bi téye na ndox mi nit ñi ñëw man kee jariñoo waaye mu am beneen boo xam ne moom pant la boo xam ne non seulement du téye ndox waaye dafa liif dafa ritax dara bu ci sax léegi nag ñi nga xamante ni ñoom la yàlla may ak dégg ci diine te toppatoo diine te xam-xamu diine ñor leen ñooñu ñooy ñaari misaalu jëkk yi ki nga xam ne nag yoonam newul ci yooyu du affaire am bokkul sax ci programme moom la naan ki nga xamante ne nii laa yarfa'u kooku ko man lam wa masalu man lam yarfa' bi dhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah kantaa ki nga xam ne moom loolu yitteelu ko du ko sax xool jëme yitteelu ko bokkul ci programme am te nguur muy euh, jurug yàlla jii di lislaam moom yoonam newu ci kooku mooy misaalu ku mujj ki mooy yonent bay saasaam di woote yépp alxuraan bi muy dégg ak xadiis yonent bay saasaam du ko jariñ dara waaw liñ naan day dugg ci nopp bi daanaka xaw a jaar ci beneen bi moom looloo koy dal parce que mais laa yulqi euh, lahaa balaa mais yoram da cee ne non waaw loolu mooy misaalam man nga koo jël ci saxaaba yi naa Ali ak Seydina Abu ak ki nga xam ne Seydina Abu Bakar ak naa Ali ak ñooñu ak misaalam ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahl voilà ñooñu la ñee ñoom dañoo nangu njubug yàlla yi borom bi may leen dégg-dégg bu saw ñu daal di koy nangu daal di euh, non seulement ñu jariñoo ci jariñe kanta ñoom Abu Lahab ñoom wu Jahl ñooy borom qiyaan bi voilà faale wuñu woon sax lu yonente bay saa saam jàng pourtant dañuy dégg yonente bay saa saam bi jàngal Alxuraan de mais lu mu leen jariñ parce que ñoom duñu retenir dara ab kekk lañ boo xam ne ab fu liis lañ ba pare pant lépp leer gu dal ci ñoom it day jàll day dal bereste ku romb ñu téye dara te duñu saxal dara voilà kooku mooy ki nga xamante ne nii jubub yàlla bi laa yaq la walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi eh, njubug yàlla gi nga xam ne moom lañ ma yónni man rasulu rabbil alamin kon lii la xadis bi wax mooy di joxe ay misaal par eh, li nga xam ne lu ñu xam la lu ñu miin la muy mbay nekk yu mel noonu loolu di doxaliinu li nga xamante ne mooy alquran al azim voilà <laughs> voilà doxaliinu alquran al azim voilà kon loolu daa nekk lu am am solo léegi kon léegi kon loolu lépp loo xam ne moom lañ ci waroon mooy euh, loolu gisoon nañu ko waaw xanaa bu amee leneen rek loo xam ne moom lañ ci yokk mooy lëkkaale ma bunt bii di wax ngëneelu baabu fadlil ilmi baabu buntu fadli ngëneelu al ilmi xam-xam mooy loolu mooy euh, euh, ngëneelu xam-xam dafa feeñ mooy ñi nga xamante ne ñoo nangu ma moo tax mu ne yonent bay saa saam ne boobu mooy misaalu ki nga xamante ne nii fa dhalika masalu man faqiha fi diinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani llahu bihi fa alima wa allam dégg-dégg bu sew bi ko borom bi may ci diine ji mu xam daal di xamle allahu akbar mu daal di xam daal di xamle loolu mooy li nga xamante ne nii mooy lëkkaaleem di wane kon borom bi ba nga xamante ne du delloog hadis biñ gisoon ci jotaay bi ñu génn man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp koo xamante ne nii euh, bëgg na borom bi bëggal na la yiw da lay diine voilà kon nag mu ngi noonu waaw da lay déggloo diine wallahu taala alam léegi al imaamul ah xaafidu an-Nawawi taala mu daldi di indi beneen xadis boo xamante ne moom itam eh, gisoon nañu ko fi voilà moom eh, gisoon nañ ko fi mu ne. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه kon xadis bi la indi moom al imaamu an-Nawawi rahimahullah daal di ko ciy teg waaw waaw mu ne wa an Sahl ibn Sa'd mu ne mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne mooy Sahl ibn Sa'd di Abul Abbaas radiyallahu anhu anna an-nabiyya radiyallahu anhuma ndax baayam tamit saxaaba la woon mu ne anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na li aliyin fekk ki mu doon waxal mooy saydina wa mawlaana ali ibn abi talib asadullah al-ghalib radiyallahu anhu mu ne ko fa wallahi maa ngi wàcc yàlla man yonent bi alayhi salatu wassalam la an yahdiya allahu bika rajulan wahida waaw borom bi de daal di gindee jaare ko ci yow gindee jaare ko ci yow rajulan benn góor waaxidan góor waaxidan muy benn ku tukkeet kese xayrun laka moo gën a gënal moo gën ci yow yow ali min xumurin naam gëléem yooyu nga xamante ne xumurin naam dañoo xonquta valeur bokkoon alal yi ëppoon doole ci arab nga xam ne ku ko dajale woon moo doon milliardaire ci suñu jamono nga am yooyu noonu borom bi gindi kenn jaare ko ci yow mu gën ci yow kër amoon loolee mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari yi na ko noon al imaamu muslim abul xusayni bokk nañ ko solo xadis bi nag romboon na ci chapitre vingt baabun fi dalalati ala al xayri wa du'a aw dalaala ci ni nga xam ne noonu la gënoon a gudd na xadiis bii mooy keroog xaybar bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne dinaa jox raaya bi suba rajulan yuhibbu allah yuhibbu allah yuhibbuhu allahu wa rasuluhu wa yuhibbu allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam fa baata an-naasu yadukuuna laylatahum ayyuhum yu'taaha falamma asbaha an-naas ghadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yarju an yu'taha fa qala ayna Ali ibn Abi Talib qiila ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam innahu huwa huwa yashtaki aynay mooy xadis bi ñu gisoon mille muy non cent soixante quinze ci sab lañ ko gisoon cent soixante quinze waxoon nañ la xadis boobu dina ñëwaat te benn yoon lay ñëwaat mooy bii te mooy bu mujj bu muy ñëwaat walillahi alhamdu wal minna muy mille trois cent soixante-dix-neuf kon mooy xadis boobu keroog xaybar bi yonent saa salaam di wax lool ne suba de dinaa jox drapeau bi góor goo xam ne yàlla tabaaraka wa taala ak yonentam alayhi salaam dañ koo sopp moom it mu sopp leen nit ñi keroog ñoom ñépp kenn newu fa di nelaw ñu ngi def di yulli seen jare coono ci wàllu jàmm yàlla ak kan lañ koy jox ngir boroom bi rek yonent saa salaam bu subaa mu jox la lu rëy loolee nga xam ne mandarga la buy wane ne képp ku mu ko jox wax na leen lu leer yàlla tabaaraka wa taala sopp na ko ndawam bi sallallahu sopp na ko te moom it sopp na yàlla sopp na yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy lu rëy moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne man keroog laa bëgg jiite dara keroog moom bëggoon naa ma nekk ko <laughs> waaye fadlullahi yu'ti man yasha ngëneelu yàlla moo koy jox ku ko sopp ba nit ñépp xëyee gaa yëpp gaaw dem ci yonent bi alayhi salaam mu daal di laaj ka nga xam ne moom bokkul woon sax ci ña doon <laughs> ña doon sonn ngir ñu jox leen ko muy Seydina Ali asadullahi al-ghalib mu ne ayna Ali ibn Abi ana Ali ibn Abi Talib ñu ne ko ah yonent saa salaam moom kat eh, day ay bëtam lay jàmbat mooy bët yee metti dafa wànneetoo léegi yonent bi alayhi salaatu salaam koy woolu voilà bi ñëwee nag. yeneen tubaab yi saasaan daal di koy tufli ci bëtam yi mu daal ñaanal ko mu daal di wër mel ni dara masu koo dal mu daal di koy jox drapeau bi fa qaala aliyun ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ah, uqaatiluhum hatta yakunu mithlana qaala unfuz ala rislik hatta tanzila bi saahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi llahi ta'ala fi fa wallahi la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min humuri na'am nii la woon mu ne yenente way saasaam ba mu ko joxe drapeau bi mu war a dem nag ci tataay waa xaybar yi yahuudu xaybar yi nga xam ne boobu ba léegi saxaaba yaa ngi jéem waaye ah ñu ngi tenir bon rek mbir mi ba léegi laasee ko mu ne yeneen way saa saa waa damay xare ñoom bañ mel ni ñun mu a ko continuer xaaral tuuti hatta ne ko continuer demal ba ni nga xamante ne fa ngay wàcc ci seen ëtt ya après bala ngaa xare ñoom nag leen woo ci l'islam alhamdulilah xabaare leen li nga xamante ne moo war ci ñoom ci dëgg dëggug yàlla gii muy wax yu bi ak man mi mu yónni nga xam ne gëm fa wallahi te nga xam ne boo leen defee lool laa ngay xare parce que xare du rayaate rek ak wane ne sawaay moo mën a raye déedéet mooy dugal nit ñi ci diine ak taxawal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir kàddu borom mi nga xam ne mooy la ilaha illa allah féete kaw lu dul moom voilà kon nag la ay yahdiya allahu yonente mi saa saam mi nga xam ne jarul muy waat ni ngir ñu xam ne li muy wax noonu la deme mu teg ci ne fa wallahi maa ngi waat ci yàlla la ay yahdiya allahu bika rajulan wahida boroom bi de daal di gindi jaare ko ci yow benn góor xayrun moo gën laka ñeel la min xumurin naam gëléem yu xonq yooyale tafoor nga amoon leen kon nag mu ngi noonu kon loolu gisoon nañ ko foofu ci yaatal walillahi alhamdu wal na léegi xanaa bu amee lenn fii gis nga da ko gàttal lenn rek loo xam ne moom lañ ci yokk mooy lëkkaale ma bunt bi lëkkaale bi nga xam ne moom la ak suñu bunt bi di wax baabu fadlil ilmi mooy xam-xam ci ngay woowi nit ñi waaw li ma la laa yahdiyallahu bika rajulan wahida war naa ne borom bi daal di gindi jaare ko ci yow génn góor moo gën nga amoon alalu àddina lépp luy alalu àddina loolu noonu dañ ciy xame lan te loolu booy woo nit ñi loolu di woo jëme mais ci xam-xam <laughs> waaw qul innama ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani waxal ne man damay woote jëme ci sama borom ala basira ko ci clairvoyance ci lu leer nañ ana man rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw wa man ittaba'ani ak ku ma topp te loolu basira goog mooy xam-xam la kon gëneelam ci ngay mën a wootee nit ñi jëme ci diine te boo ko defee bu la kenn rek wuyulee moo gën alalu àddina dafa tudd xumuroon na am nag tekkiwul nga ne ah kon léegi man bu ma amee eh, leneen lu dul ak xumuroon na am boole ci leneen ak leneen xanaa kon loolu ama immeuble am fépp foo xamante ni eh, banque bu nekk bu doon tay ma am fa lu dul jeex am moomeel nekk ki nga xam maa ëpp alal ci monde bi xanaa kon loolu moo war a gën ma gindi yàlla gindi kenn jaaru ko ci man ñu ne la mukk misaal mais dala koo jox mais xayru mimma talaan alayhi shams voilà moo gën fuuf yàlla gindi kenn jaarale ko ci yow moo gën lépp loo xam ne jant bi daal na ci cinq ci moomeelu àddina walla waaw nga xam ne kon woote jëme ci diine ni mu amee solo te loolu ci xam-xam lay jaar manoo woo nit ñi ci réer waaw waaw ah, man daa ila dalala <laughs> doo woo ni ni ci cànk yoo xam nga taxu ñuy wax waaw ah, mais man daa ila al huda kaana lahu ajr wa ajru man amila bihi ila yawm al qiyama ku woote jëme ci njub di nga am fayu la nga doon def waaye ak fayu képp koo xam ne moom moo la euh, euh, wuyu waaw ku jëfe njub googee ba yawm al waaw ku mel noonu moom daa bokk ci ñi nga xam ne mooy sabatun yudilluhumullah mooy ilmun yantafa bihi te xadis boobu imaam dina ko indi fii voilà xam-xam bi nga xamante ne moom lu fi nit bàyyi gannaawam ndax moo woote woon ci njub googee nit ñi topp ko kooku dañ koy fay dañ koy fay ba yawmal qiyaam du dog ñooñ lahum ajrun ghayru mamnun kon fadlul ilmi waaw fadlul ilmi xam-xam bi nga am te loolu nag waxoon nañ la que ne obligé wul mooy gindi ab yéeféer bu dugg ci lislaam waaye jullit boo xamante ni muy jaamoo yàlla wala jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla jagut parce que àndul a xam-xam nga fexe ba mu xam nan lay jaamoo yàlla muy jaamu yàlla gu jag kooku ci la nga gis koo xam ne bu ngi julli di defi erreur nga xamal ko ni ñuy jullee correctement yooyu dañ yow ci nga ainsi bépp domaine waa joo xam ne mu ngi nekk yoo xam ne activité am la lu muy gagne-pain son gagne la muy dunde la lu muy amit dundam waaye ah defe naa dagan nga wax ko ni muy def ba mu dagan kooku yaa ko gindi kooku yow moom ci nga kon nag mbir maa ngi noon yal nañu borom bi yombalal buntu yiw yi amiin kon nag dañuy yem noon bii di ñëw ñu gis benn xadis boo xam ne nag moom gisaguñu ko woon après ñu gisee boobu après mu tegaat ci yeneen ñetti xadis yoo xam ne ci bunt bi yoo xam ne ñoom itam ñoo <laughs> mënaan ñetti ñeenti xadis sax eh, yoo xamante ne ñoom jotoon nañ fee romb voilà ñoom jotoon nañ fee romb ndax waxoon naa la bunt bi moom xadis bi bari dañ koo gisoon ba pare parce que li muy wax la kitaabul ilm moom moom liñ ci wax daa bari